abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi raabi'i wa salaasiin ba'da al-mi'atayn wa an al-Baraa radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ataa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun muqanna'un bil-hadiid faqaala yaa rasuulallah uqaatilu wa uslim qaala aslim thumma qaatil fa aslama thumma qaatala fa qutil faqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amila qalilan wa ujira kasiiran muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'a muy ñëwaat ak ñun ci chapitre biñ nekk boobu ba léegi muy 234 baabu fadlil jihaad ci kitaabul jihaad walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille trois cent neuf mu ne woon wa an abi saidin alxudriy radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ila bani lihyaana fa qaala liyanba'is min kulli rajulayni ahaduhumaa wal ajru baynahumaa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer hadis mille trois cent dix mu ne wa an al-Bara mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon al-Bara ah al-Bara ah, ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu an al-Bara rek la wax radiyallahu anhu annahu qaala neena ata an-nabiyya dafa dikkal yonent bi ci yàlla solo sallallahu alayhi wa sallam rajulun benn waay boo xam ne nag muqanna'un bil hadid il est bien armé waaw waaja waaji daal <laughs> dafa armew wu jël na lépp loo xamante ne nii sol na ay mbubb koŋam waaw sol na mbubb koŋam yor na armeem ñëwal yonent bi alayhi salaam dikkal ko ne ko fa qaala mu ne ko ya rasuulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uqaatilu aw uslim waaye yonent saa ma dugg ci xare bi xare bi nga nekk ma dugg ci xare wala boog bala ma koy def naa tuub ba pare ndax waa ji tuubul woon <laughs> yéeféer la woon boo xam ne dinañ ñëw léegi après li al imaam al xaafis na xajar di wax insha allah ak euh, xew-xew bi euh, ban xew-xew la woon ci xew-xew yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ñi tuubul yéeféer la ñëw na yeneen saa salaam salaam nekk ci xare contre yi te yéeféer yii nii waa Quraysh la woon <laughs> waa ñëw ne waa yonent bi alay salaatu salaam uqaatilu ma xare dugg ci xare bi ànd koog yow aw uslim wala ma tuub boog ba pare wa qaala yonent saa salaam na ko aslim summa qaatil ne ko tuubal ba pare duggal ci l'islam nga devenir musulman ba pare door a xare waaw fa aslama waa ji daal di jébbalu daal di tuub wommatul borom bi tabaaraka wa taala nekk jullit summa gannaaw ba mu ko defee nag qaatala mu dooru dugg nag ci xare bi fa qutila xare ba nga xam ne ci lañ koy faat fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nag wax fa booba ñaa kii de amila qalilan kii waay moo jëf lu néew waay ci biti nii lu néew la jëf <laughs> waaye wa ujira kasiiro waaye payees nees ko pay gu bare bare bare bare ndax am na darajatu shahid te waa ji deful dara ci diini ji lu dut lii <laughs> waaw daa tuub léegi sawaay dugg ci xare bi léegi ñu xare ñu faat ko saay julliwul masula julli masula woor masula zakatu masula daw yépp dara la ci deful <laughs> yéen yéen saa salam ne kii de amila qalila jëf na jëf ñu néew a néew waaye wa ujira kasiira waaye fay nañ ko fay bu bari mu ne muttafaqun alayhi hadith bi alimaamul Buxaari ak taalibe bi alimaamu Muslim bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ alimaamu Ahmad moo leen ci jiitoon ibnu Muhammad ci awwalu musnadil kuufiyyiin hadiisul Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa alimaamul Buxaari na ko imaam Muslim ku nekk benn bërëb nga ko imaamul Ahmad nag indi na ko ci ñaari bërëb ci musnad abu abdillah al-Bukhari amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi kitaabul jihaad wa siyar baabu amali sa amalin baabu amalun saalih qabla al-qitaal waaw Allahu akbar waaw léegi bon mu ne haddathana Muhammad ibn Abdirrahim ni mu tudd buntu bi nag dina gudd nañ mais bon nañ ci yem ni haddathana mu ne nettali nañu moom euh, ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn Abdirrahim di Muhammad ibn Abdirrahim ibn Abi Zuhayr al-Qurashi al-Adawi mawlahum Abu Yahya al-Bazzaz al-Baghdadi si woon ci Sa'iqa rahimahullahu ta'ala génn àddina la 255 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shababatu ibn Sawwar al-Fazari mu ne ki ñu nettali mooy Shababa ibn Sawwar al-Fazari muy Shabaabatu bnu Sawaar al-Fazaariyu rahimahullahu ta'aala mawlaahum la nag Abu Amr al-Madaa'ini rahimahullahu ta'aala si yowoon Abu Amr euh, euh, euh, génn àddina fi nga xamante ne mooy l'an deux cent quatre am nañu ne deux cent cinq am ñu ne deux cent six wallaahu ta'aala a'lam qaala mu ne haddathanaa Israa'iilu mu ne ki ñu nettali mooy Israa'iil di Israa'iil ibnu Yuunus ibnu Abii Ishaaq Amr ibn Abd la Abdillah as-Sabi'i al-Hamdani Abu Yusuf al-Kufi Israa'il moom ak frère am bi Isa Isa it solo na hadis bi comme niñ koy gisee ci euh, Sahih Imam Muslim voilà mooy Israa'il ak Isa ñoom ñëpp doomu Yunus la Yunus doomu Abu Ishaq as-Sabi'i al-Hamdani rahmatullahi ala al-jami' kon moom Israaïl di Abu Yusuf rahimahullah génn àddina la 160 am nañu ne non 162 am ñu ne 161 loolu ay wax la moom nag bon 60 ans la judd ndax mu ngi génn àddina la 100 la <laughs> génn àddina mooy ñii nii mooy jamonoy imaamu imaamu Malik moo leen jiitu te moo leen mujjee génn àddina ñoom Israaïl. ci tabaqa boobu la bokk set bi waaye gis nga moom l'an cent xam nga Imam quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze la ganaat na génn ànd l'an cent soixante-dix-neuf voilà waaw mooy eh, mu ngi noonu kanta ñoom kon Israël mu ngi noonu <laughs> génn àddina fi nga xam ne mooy al-Kufa l'an cent soixante am na ay wuute rahmatullahi alayhi an abi Ishaq mu jëla ko ci maamam di abu ishaq di amr ibn abdillah ibn ubayd abu ishaq al-hamadani as-sabi'i moom nag génn àddina li nga xam ne mooy cent vingt neuf fekk mu ngi vingt neuf voilà moom ci xilaafu sayyidina Usman la gane àddina génn àddina la cent vingt neuf cent Allah moom abu ishaq as-sabi'i sëriñ ñoom Shu'ba ñoom Israa'il ñi ak ñi nga xam ne ñooy euh, Sufyaan as-Sawri rahmatullahi ala al-jamii nekkoon fi nga xam ne mooy dëkk ba di Kuufa rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu al-Baraa mu ne dégg naa al-Baraa radiyallahu anhu yaqul muy al-Baraa ibn Aazib ibn al-Haaris ibn Adiy ibn Jusham ibn Majda'a ibn Haarisa ibn al-Haaris ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws Ah, al-Kufi al-Harith al-Ansari al-Awsi ci waa Aws la bokkoon bul dégg Xasraj bi parce que ñoom dañu doon tuddante seen doom xam nga ñaari euh, ay frère lañu woon Aws ak Xasraj voilà ñoo bokk benn baay beeg na nday voilà waxoon naa la li imaam al-Waaqidi doon wax ne nday kese lañ bokk xay xayla banu xayla ñu leen di wax mais euh, imaamal al-Haafiz Ibn Hajar mu ngi naan non bokkuñu baay kese bokkuñu nday kese ah, ñoo bokk baay tamit voilà <laughs> mooy ñoo bokk nday ak baay <laughs> voilà Aws ak Xasraj sauf que seen biir ñii dañu doon tuddee seen biir koo xam ne day tudd Xasraj ci biir te ci waa Aws la bokk loolu la moo tax fii bul dégg ñu ne la moom ibn Jusham ibn Majda' ibn ibn Haarisa ibn al-Haarith ibn al-Xasraj ibn Amr ibn al-Haarith ibn Aws ibn al-Aws voilà Aws boobu mooy seen maam ji al-Awsi rahimahullah wa radiyallahu anhuma al-Madani al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina l'an 72 am ñu ne l'an 71 nga xam ne saxaaba la di doomu saxaaba moo tax bu dee al-Baraa kese nga ne nga ne radiyallahu anhu mais bu ne Ibn Azib ah radiyallahu anhuma kon al-Baraa sami'tu qad Abu Ishaq mu ne sami'tu al-Baraa radiyallahu anhu yaqul ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun muqanna'un bil-hadid fa qala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam uqaatilu wa uslim qaala aslim thumma qaatil fa aslama thumma qaatala fa qutil fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amila qalila wa ujira kasira rahmatullah alayhi kon al imamu kanta imam muslim mu ngi ko ndi kitabul imara babu thubutil janna lishahid rahmatullahi alayhi moom mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba hmm? muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al-Absiyu mawlaahum al-Kufiyu al-Wasitiyu di Abu Bakr siyu woon nga xam ne mooy borom euh, Musannaf euh, euh, al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba génn ànd la 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Usama mu ne mu ngi koy jëlee ci Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usaama al-Kuufi mu gis ne càllala bi càllala waa ahlul Kuufa rahmatullahi alayhi an Zakariya Abu Usaama moom mu ngi génn àddina la 201 rahimahullah eh, rahmatan waasi'an Zakariya mu jël ko ci Zakariya ibn Abi Zaa'ida Xaalid ibn Maymuun ibn Fayruz rahimahullah moom itam al-Hamdaaniyu mm, ñii ne mawlaahum la al-Waadi'i al-Kuufi al-Qaadi rahimahullah moom it nga gis ne ba léegi ñu ngi ci waa ahlul Kufa génn àdduna cent quarante am ñu ne cent quarante-huit am ñu wax at mi ci tegu di cent quarante-neuf wallahu ta'ala a'lam an abi ishaq mu jël abu ishaq gis nañ ko sànk moom itam kuufi rahmatullahi alayhi an al-Bara moom itam Kufa la ne woon rahimahullah te fa la gën a fa la génn àddina am na nag ñu ne bon Medina la génn àddina mais Kuufa la ne woon ginnaaw doom Seydina al-Baraa radi kon waa lii lépp càll la waa ahlul Kuufa la radiyallahu anhum wa ardaahum wa jazaahum an al-islaam xayra ma jaza eh, eh, eh, ma ma jaza muhaddis boo xamante ne taxawal na taxawal na li nga xam ne mooy sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya ahlul Kuufa waaw ñeenaa leen an al-Baraa radiyallahu anhu qaala jaa rajul mu ne jaa dikk na rajulun benn waaye min bani nabiiti gis nga fii moom daa wax waa ji exactement ci waa lamsaar waa ji fan la wokk mu ne min bani nabiiti ci waa bani nabiit ila nabi sallallahu alayhi wasallam dikkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon fii imaam muslim na la xaa taxawal nag <laughs> ma indil la beneen càllale boo xam ne moom la am ci hadis mu ne wa haddathana Ahmad ibn Janabin al-Missisi mu ne nettal nañu suñu sëriñ ba léegi ci hadis bi di Ahmad ibn Janab al-Missisi di Ahmad ibn Janab ibn al-Mughira al-Missisi Abul Walid al-Hadathi euh, nii ne non Baghdadi la woon nag al aslu quoi mooy al-Missisi al-Hadathi al-Missisi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 230 rahmatullahi alayhi qaala haddathana Isa ya'ni ibn Yunus voilà moom mii nag mu nekk ki ñu nettal mooy Isa mu nekk mooy imaam Muslim ne mooy li ngeen ci jullu mooy doomu Yunus mooy baayu Israa'il mais Israa'il ibn Yunus Isa ibn Yunus voilà. mooy Yunus euh, mooy frère am lañ gis ci riwaa imaamul Buxaari bi moo tax sànq ñu ne la imaam Muslim solo na ko jëlee ko ci yoonu frère am di Isa euh, ibn Yunus euh, ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah ibn Ali ibn Ahmad gis nañ ko sànq al-Sabi'i kii nag frère bi la moom nag mu ngi génn àddina la 181 am ñu ne non non kii la quoi. cent quatre-vingt-sept am ñu ne cent quatre-vingt-huit am ñu ne cent moom moo mujjee génne àddina frère bi frère bi gis nga cent soixante euh, euh, alors que euh, kii moom Isa moom lo <laughs> voilà kon voilà Israël moom cent soixante léegi ak wute yi nga xam ne moo ci am moom lañ la wax sànq quant à Isa moom gis nga moom dem na ba nit ñi ñu ngi ciy wuute ba année cent quatre-vingt yi 81 87 88 am na sax ñu ne dem na ba 191 wallahu taala alam génn àddina fi nga xam ne mooy fa nga xam ne mooy Sham rahmatullahi alayhi an Zakariya gis nañ ko sànq ibn Abi Zaida an Abi Ishaq moom gis nañ ko mooy maamu Isa male mooy Isa jëlewu ko ci maamam direct waaye ci Zakariya par l'intermédiaire de Zakariya ibn Abi Zaida an al-Bara radiyallahu anhu annahu qaal jaa rajulun min bani nabiit gis nga fii imaam muslim daa leeral waajooju ku mel imaam al-Hafiz nee na man dajuma turam kan la waaye riwaay bii bu imaam muslim bi dañoo wan fan la bokk ci waa al-Ansaar mu ne min bani nabiit qabilin min al-Ansaar voilà mu ne ab askan ab ab ab néeg la ci waa al-Ansaar fa qaala mu ne ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annaka abduhu wa rasuluhu thumma taqaddama fa qaatal hatta qutil fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amila hadha yasira wa ujira kasira mu ne waa ji daa ñëw dikkal yeneen tubaab yi saa saa ne ko ashhadu an laa ilaaha illallaah dañuy xam ci riwaa imaamul Buxaari beek ne mooy eh, eh, laata muy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah li mu waxoon mooy yeneen saa salaam man ma xare a ah, yeneen tubaab yi saa salaam ma tuub xare wala ma xare ba pare yonent bi alei saatu salaam ne ko déedéet xam nga nooy def tuubal ba pare daal di xare kon xam nañ ne loolu la njëkk a wax laata mu naan ashadu voilà laata bi mu ne ko nag tuubal nag moom la ñu riwaaye bii di wax mu ne waa ji daa dikkal bokk ci waa banu nabiit mu ne ashadu an laa ilaha illa waaw maa ngi seede amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla wa annaka te yow nii di rasulullah abduhu jaamam nga wa rasuluhu te ndawam nga summa taqaddama ginnaaw gi mu dëgmal ci xare bi fa qaatala mu xare hatta qutil ba niñ koy faate fa qaala an-nabi yonente bi alayhi salaatu salaam ne sallallahu alayhi wa sallam amila hada yasiro ne kii de jëf na ju tuuti waaye wa ujira ñu fayees ko kasiro lu bare bare bare kon xadiis baa ngi nii léegi nag euh, kii nii euh, mooy wax naa la léegi al imaam al xaafis mu ngi naan ah man de wow kii moom jotuma dajuma turam mooy xaw ma exactement nan la tudd waaye mu ne waaye nag niiru na ne parce que bu dee banu nabiit moom euh, loolu mu ne bu dul woon loolu de riwaa imam muslim bi nga xam ne moo ne waa ji ci banu nabit la bokk qabili min al ansar amaana kon wa lawla dhalika la amkana tafsiruhu bi amr ibn thabit ibn waqsh waaw mu ne bu dul woon ne riwaaye bii daa ñëw wax ñu fi mu bokkoon di waa banu nabit konoonte kon dinañ mën a firé waa ji ne amaana kii nii ki mu doonoon dëgg-dëgg mooy Amr ibn Thabit ibn Waqash radiyallahu ta'ala anhu siiwe woon ci Asram ibn Abd al-Ashhal kii defoon nañ tarjamaam ci siira bi waaw keroog Uhud <laughs> waaw moom ci la ay mbiram feeñe mu ne fa inna bani abd al-imam al-hafiz fa inna bani abd al-ashhal batnun min al-ansar min al-aws wa hum ghayru bani an-nabi mu ne li tax ma wax lii ne bu dul woon riwaaye bee dana ci banu nabit de la bokk kononte kon ñu waroon ko mën a firee kii mu ne sauf que Amr ibn Saabit mii ci banu Abdul Ashal la bokk te banu Abdul Ashal ndab néeg la ci waa Ansaar comme comme banu nabit waaye nag sauf que minal Aws moom ci waa Aws lañ bokk comme comme nga ne waay weey c'est pareil mu ne déet waaye wahum ghayru bani nabit bokkuñu ak banu nabit dañoo bokk ak banu nabit bokkuñ waaw mu ne nag lii daal moo tax daal li nga xam ne mooy du woon lii moom ñu ne woon moom la mu ne waqad axraja ibnu ishaq mu ne al imam ibnu ishaq mooy muhammad ibnu ishaq borom al maghazi di sëriñ waa ahlu siyar wal maghazi rahimahullah wa rahmatu wa rahimallahu alayhim mu ne génne na qissat amr ibn thabit hadisu nettaleeb amr wax ne nag ay kook ci banu Abdul Ashal la bokk alors que kii nii dañu ne ci banu Annabit la bokk riwaay imaam Muslim mu ne moom nag mi ma la wax léegi di Amr ibn Thabit ibn Waqsh di al-Asram ibn Abdul Ashal moom de imaam ibn Ishaq génne na nettaleem ci al-Maghazi ci téereem bi ah? isnaadin ci càlla la boo xam ne saxiixin bu wér an Abi Hurayrata mu jëla ko ci bàyyi muus mu ndaw mi Seydina Abu Hurayra annahu kaana yaqul ne Seydina Abu Hurayra daa nekkoon doon wax naan doon wax taalibe mi léeg-léeg bu ma a toog di leen def benn cax waaw <laughs> loolu daa baax ci sëriñ bi mu koy def taalibe yi ngir léeg-léeg euh, seet teste leen kii leen tamit soññ leen ci ñuy réviser ak tamit ñu bañ a fàtte di bàyyi xel mbir yi léegi nag mu ne leen da leen doon wax naan leen axbiruni an rajulin daxala al janna lam yusalli salaa <laughs> da leen doon wax ne leen xabaare leen ma est-ce que man ngeen ma xabaare ci góor goo xam ne nit koo xam ne góor goo xam ne dugg na àjjana te masula julli <laughs> gaa yi bu gisee ne gaa yi xamuñ kan la summa yaqulu ginnaaw gi mu naan huwa Amr ibn Thabit sayna Abu Hurayra ne kooku mooy Amr ibn Thabit ibn Waqash muy al asram muy asram bokk ibn Abd al Ashhal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ah mu ne qaala ibnu Ishaq léegi imaam ibnu Ishaq rahimahullah ne qaala al-Husayn ibnu Muhammad mu ne al-Husayn ibnu Muhammad nee na qultu li Mahmoud ibnu Labid damaa wax Mahmoud ibnu Labid saxaabu bu ndaw boobu saxaaba la woon ne ko waaw oui kayfa kaanat qissatu waaw lan moo doon problème lan moo doon nettali Seydina Abu Hurayra kii kii kii muy wax kan moo lan moo doon nettaleem Amr ibnu Saabit min naan du ngeen ma xabaare koo xam ne dafa dugg àjjana te ma solo julli. bu ñu noppee xamuñ kan la mu ne <laughs> nit ñi bu ñu noppee mu ne euh, Amru ibn Saabit la waaw Mahmud ibn Labid yow mii nga xam ne saxaaba nga xanaa xam nga ci dara waaw kayfa kaana qissat waaw lan moo doon li nga xam ne moo doon nettalem qaala kaana ya'bal islam mu ne Amru nag ibn Saabit Asram ibn Abd al-Ashal aka bañoon l'islam da doon bañ l'islam falamma kaana yawmu Uhudin badaa lahu fa akhadha sayfahu hatta ata al-qawm fa dakhala fi urdi nnaasi fa qaatala hatta waqa'a waqa'a jarihan fa wajadahu qawmuhu fi lmaaraka fa qaalu maa jaa bik ashafaqatan ala qawmik am rahbatan fi lislam qaala bal rahbatan fi lislam qaataltu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hatta asaabani maa asaabani fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innahu min ahli aljanna voilà Mahmoud ibn Labid <laughs> ne Husayn ibn Muhammad na amal ah, moom da doon bañ l'islam l'islam moom nangu ko woon bi bésub Uhud nag kon bu dee dettali bii suñu xadiis bi nga xam ne imaam alxaam na xaja malgré ne nee na banu nabit bokkuñu ak banu abdil ashal te tamit bu looy gudd lool lool ñu mënoon a wax même personne bi la au final daa mujj ne jàpp ne c'est la même personne bon amaana dañu amoon lu lu leen boole moo tax ñu ne mais même personne bi la moom loolu la jàpp waaye après nañ la wax ñun liñ jàpp insha allah voilà léegi kon nañ continuer li muy wax moom al imaam al xaafiz rahimahullah muy nettale ko li imaam Seydina al Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu ne ko no en doon bañ l'islam bi bisu Uhud muy xare Uhud ah wax waqatul ghumam yi hmm, amoon ci ñetteelu at mi mooy xare bi amoon ah, bu mag a mag bi dina mag ginnaaw badal rek voilà waaw waaw waaw waaw muy waqatul ghumami di Uhud mu ne badaalahu waaw bi Uhud amee xare boobu jamonoy Uhud nag l'islam daal di feeñ ci xolam daal di leer ci xolam te da ko doon bañ fa axada sayfahu mu jóge Medina comme que soriwul xare bi Uhud la am mu jël jaaseem hatta atal qawma ba mu dikkal yonent bi alayhi salaatu dikkal nit ñi foofee jullit ñi fa daxala fi ardi mu ñëw dugg ci biir nit ñi ay so fa qaatala commencé di xare kuffaaru Quraysh yi ah ñoom Xaalid ibnul Waliid ak ñoom Abu Sufyaan hatta fa qaatala hatta waqa'a jarihan mu xare keroog xare bu metti ba finalement ñu blessé ko gaañ ko rek waaw mu tëdd nag mënatul dara fa wajadahu qawm ay ñoñom daal di koy gis fil maraka ñii gis ko ci biir jënd bi ñuy xool ñu fe ñu ñu ñu blessé ñu gis ko ñu ne ko mais yow <laughs> maa jaa mais asram asram lu la fi indi muy amul na saabit lu la fi indi yow ashfaqatan ala qawm da ngaa ñëw ngir dangaa ngaa ñeewante say ñoon muy ñun waa Ansaar nga ñëw ngir dimbali ñu looloo la indi am rahbatan fil islam wala boog dangaa ngaa xemmeem l'islam bëgg l'islam te dugg ci l'islam loolu la ah ñaar yi ban moo la fi mu ne leen bal li am ba des raxbatan fi l'islam non damaa ñëw parce que sopp l'islam léegi te l'islam xemmem l'islam te dugg ci moo mu ne leen qaataltu man tey damaa xare maa ànd ak rasulillahi ndawal yàlla saa salaam mi nekk ci toolu xare bi hatta asaabani ma asaabani ba lii ma dal ngeen gis mu dal ma daal di may dal waaw léegi nag ci la génn àddina fa qaala rasulullah ñu wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam ne innahu min ahlil janna ne asram moomu waaw ibn abdil asram ibn abdil ashal moom ci kii la bokk ci waa ajjana Allahu akbar waaw ci waa ajjana la bokk Allahu akbar kon mahmud ibn labid wax ñu li imam sayna abu hurayra doon wax radiyallahu anhu kooku lan moo doon mbiram léegi <laughs> mu ne imaam alxaafis di continuer lii lépp daa bëgg dajale bu ëndee yi yëpp après ne bon waa jii nekk ci suñu xadiis bii moom kon asram la rek amul na saabit la quoi <laughs> léegi mu ne